mu doon zeydul xayli ibn muhalhil ibn zeyd ibn munhib ibn abdi ruda ibn al muxtalis ibn thuwab ibn kinaana ibn malik ibn naabil ibn amr ibn al gawth ibn tayyin al taa'i zeydul xayli la tuddoon zeydu alxayl ibnu muhalhil di doomi muhalhil muhalhil di doomi zeyd zeyd di doomi munhib munhib di doomi abdi ruda abdi ruda ibnul muxtalis abduruda boobu di doomi muxtalis muxtalis di doomi suwab suwab di doomi kinaana kinaana di doomi maalik maalik di doomi naabil naabil di doomi amr ibnul gaws ibnu tay amr ibnul gaws boobu mooy doomi tay ñi ñuy dàkkantale ku dëkk foofale at-ta'i at-ta'i moom zeydul xayr Euh, moom zeydul xayl al imaamu bnu isxaaq raxmatullaahi aleyhi day nettali naka noonu ku mel ni imaam ibn shaahin soloo nañ ko waaye seen càllale yi naka noon al imaam al bayhaqiyu raxmatullaahi aleyhi ci dalaa'ilu nubuwa imaam ibn Sa'd indi na ko ci at-Tabaqaat imaam at-Tabari indi na ko ci taariixam a Hishaam ibn al-Kalbi tudd na ko waaye sanad yii nii benn ci wérul mooy sanad yii nii benn ci wérul ah même riwaaye imaam ibn Shaahin bi ci kaw li muy niru lu rafet yépp affaire bi wérul moo tax al imaam ibn Adiy raxmatullaahi alayhi bi mu ko soloowee dafa dafa dafa ne mbir mi xadiis bi wérul ci al kaamil euh, al imaam ibn Isxaaq dane wa qadima ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wafdu Tay fiihim Zaydul Xayl wa huwa sayyiduhum mu ne wa qadima mu dig mu dëgmal ala rasulillahi ci ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wafdu Tay la délégation de Tay mbooloom waa tayyi ci ay kilifa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa fiihim bokk na ca délégation boo bële zeydul xayli di zeydul xayl wa huwa sayyiduhum te sang falamma intahaw ilaa ilayhi kallamuuhu wa arada alayhim rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne ci lañu agsi ñoom délégation waa Tayy ñu wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam biñ ñëwee naturellement mu daldi leen proposer lislaam waaw doo yor yiw gis nit ñu nekk ci cànkute ñu ñëw ngay wax ak ñoom leneen te fexewoo leen génn ci cànkute giñ ne ba pare ñu door a discuter leneen moo tax biñ ñëwee kallamuhu ñu wax ak moom wa arada alayhim rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam al islaam rasulullah gaaral leen lislaam propose leen fa aslamu ñu daldi tuub fa xasuna islaamuhum seen dugg ci lislaam daldi rafet seenug lislaam rafet lool tabaar fa kàlla léegi euh, riwaay imaam ibn Shaahin bi dinañ ñëwaat ci riwaay imaam ibn Isxaaq raxmatullah alayhi nee na moom bi nga xamante ne nii ci la ñëw yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dane ko masmuk délégation bi ñëw xamu leen dina leen laaj comme ni nga xam ni loolu moo doon sunnaam ku mu xamul day laaj keekana wala mbokki fan min ayna antum min ayna ant ana fan nga bàyyeekoo wala mbokki fan comme lim waxoon axaa mu ne ko ana rajulun min tanuux lamma arsalahu hiraqla ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa bi Tabuuk comme lam laajoon axu Tanuux ma Héraclius César yónni woon byzantin ci yonent bi alayhi salaatu fekk mu ngi Tabuuk bi mu ñëwee dane ko daf ko laaj ne ko min ayn mu ne ko min Tanuux ana rajulun min Tanuux man ci waa tanoox laa bokk góor laa ci waa tanoox kon lool moo doon sunnaay aleyhi salaatu wassalaam mu ne ko masmuk lan mooy sa tur mu ne ko zaydul xayli man de zaydul xayli laa tudd may zaydu alxayl xam nga alxayl mooy fas yi alxaylu mooy fas zaydul xayl qaala mu ne bal anta zaydul xayr yonent mi aleyhi salaatu salaam ne ko déedéet bal li am ba des anta yow zaydul xayri yow yaay zayd mi nga xam ne alxayri ak yiiw zaydul xayr alxayr mooy le mooy le bien waaw imaam ibn Shaahin nag riwaayam bi nee na moom dafa ñëw di laaj yonent bi aleyhi salaatu salaam bokk na bi mu ñëwee ci délégation yi doon ko laaj ay laaj ak yoo xam ne alayhi salaatu salaam tontu na ko ci bu ñëwaatee ci riwaay imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi mu ne wa qaala rasuulullah kon bi mu ñëwee bu ñu baga perdre fil bi dane bi mu agsee ñoom bi ñu ñëwee daf leen a gaaral lislaam ñu daldi tuub ñu daldi tuub fa xasuna islaamuhum seenu tuub daldi rafet ah léegi imaam ibn Isxaaq mu ne wa qaala rasulullahi wa sallam kama xaddatani man la attahimu min rijaali toy mu ne yonent bi nag rawatina wax seen njiit bi jiite woon leen di Zaydul Xayli mu ne mu ne leen comme ni nga xamante ne nii man imaam ibn Isaaq rahmatullah alayhima la ma ko nettalee man la attahimu koo xam ne man duma ko tuumaal min rijaali toy te bokk ci góori waa toy lii jarul ñu ciy taxawaat waxoon nañ la ne de toute façon xadiis yi yiy nettali yépp ci waaw ne yonent bi alayhi salaatu salaam ne leen maa dhukira lii mu wax mu wax Zaydul Xayl ak mbooloo délégation waa toy maa dhukira li rajulun min alarabi bi fadlin thumma jaa'ani illaa ra'aytahu doona maa yuqaalu fiihi illaa zayd alxayli fa innahu lam yublagh kullu maa kaana fiihi allah <laughs> law law saxa law saxa allah law saxa mu ne yeneent bi alayhi salaatu wasalaam am na lu ma bëggoon wax sànq dama ko fàttewoon maa ngi koy dooru fàttal ko mais nañ wax lii ba pare insha mu ne yeneent bi alayhi salaatu wasalaam ne ma zukira li wax délégation bi ne leen man de masuñu maa tuddal mbiru kenn ci arab yi benn góor amul mafhum nag akub jigéen ak yépp di ma tuddalum mbaaxam naan diw fu yeneen saa salaam diw moo baax diw mooy sangu mii tabe gi mu tabe wala mii gis nga nooy gi mu nooy xol bu rafet bi mu rafet mooy di wax ci moom ju rafet nee na ma suñu maa tuddal kenn kenn ci arab yi bi fadlin ci ngëneel gu mu am summa ginnaaw ba ñu ma ko tuddalee laata ma koy gis jaa at yi mu dikkal ma illaa lu dul ne ra'aytuhu duuna maa yuqaalu fii ma gis ne bon gars yi lañ doon wax daal trouvé wu ma mooy il est plus bas que yi doon wax waaw amul kenn ci arab yi kuñ ma tuddal ay ngëneelam di ko wax di ko wax ba lu dul ne ba ma ko gisee lañu doon wax bi ma ko gisee li ma gis moo gën a néew lañ doon tudd moo gën a suufee lañ doon tudd ci moom waaw loolu nag mooy kon day wane ni am na une certaine exagération bu doon am kon ci tudd gañ doon tudd ñoo ñële waaw loolu nit nit nit en général buy tudd mbaaxu nit day léeg-léeg sax du moom moo nam mu di exagérer waaye day day day réer ci géejug waa ji ak mbaaxug waa ji ba tax muy wax rek waaw moom kay moom lii wag lii ci kooku kooku wuu kooku amul téere bu ñu bind lu dul xam na la ca biir waaw xam nga loolu ak exagération totale la <laughs> diw non diw way way nit ku baax ba mel ni moom loolu fan lañ koy gisee wala ñu naan la diw ak ak diw wuu noo diw moom koñ sàngam moo fa gën a moo fa gën a jub moo fa gën dëbbu nga yor sa projet alal jox ko ko mu luubal ko parce que lan gaay yi gaa yi nga déggoon gaa la ne sawaay yuu maçon sàngam ak a jub boo ko joxee sa liggéey non moom moom moom liggéey la man te xamul caaxaan mooy yooyu ñu lay wax xam nga Sénégal lii ak faa yomb mooy de ñu ne la diw buñ bëggee rek nga liggéey diw wala boog nga jox ko marché ay diw moom amul caaxaan maa la ko wax bañ na ba man sama kër ga moom laa ko joxoon takat moom miy wax boo demee këram pareegul la ah. yow nag bu dee xamoon nga ne këram pareegul loolu rek waroon ngaa tax nga ndànk ko ci wax ji parce que bu nee sa kër nag sauf que gars yi des fois dañ naan la moom boo gisee nag kër gi parewul mooy ci man la man maa amatul lu ma ci def moo tax mu arrêté waaye wuu ba ma koy am na li li ci jox taxaw nii taxawu ci ñàkk caaxaan la def bu la lum la wax loolu lay def ba nga ne ci dabaj dugg ci nga fekk waa ji nekk ak barul mais mais mais xawana kii moo dàq trahir ci trahirkat yi moo dàq wor ci workat yi waaw après nag boo delloo ca waaja maanaam ah man de xamee ma ko nii te yàlla xam na ne xama woon na ko noonu waaw mais da di rek wax dëgg moo yombatul nit ñi waaw waaw insaanu vingt et unième siècle wax dëgg daf leen a simplatul waaw nitu mille quatre cent trente-neuf waaw niti les années mille quatre cent wax dëgg moo leen simplatul miilaadiya waaw ñoom moom wax dëgg non wax dëgg moom daa mel ni dañ leen koo xaraamal walla iyaadu billah fépp di expliquer waaw gaa naan xattal judraan sax yakdhibuun wala takdhib dañuy nettali quand même murs sax dañuy expliquer mooy dañuy nettali liñ la bëgg wax mooy du miiree expliquer mooy ne gis nga looy wax lu ne daanaka boo amee secret bopp boo bañee mu siiw moom mooy waxumal bu bu bu ko prononcer ci say tuñ waaw na nekk pour yow jeex na boo deewee nga deewaale si secret waaw il est parti avec son secret loolu de moo la ciy génne <laughs> ah loolu nag yéeme na nag lool nag men alaamaati saa. dafa bokk ci màndargay wan ne as-sa'a jege na muy bés pénc toog ba ñu naan dëkku sàngam de am na ku fa wóor walla iyaadu billaah fii mu ne bu ñu waxalee dëgg rek ci métier yépp ah, parce que gars yi dañu yab politiciens yi ñun en tant que wolof dañoo yab politiciens yi mais politiciens yi duñu dara lu reflet suñu reflet ah. suñu seetu lañ rek suñu seetu lañ politiciens yi nekkul lu dul seetu société bi médecins yi ñuy jooy sage-femme yi naan amuñu yar waaw jigéen gu fa dem ñu maltraité la wax la loo xamante ni nii daanaka kuy dem hôpital sax da tiit yu mel noonu mais dama lay laaj ana kan fa mu nekk moo doxalewul lu mel noonu kan ci ñun fa mu nekk moo doxalewul lu mel noonu mooy ku nekk rek fa nga ne yaa nga fay saboter waaw on tous des saboteurs gaa xam ne mbir mi mooy ku ci am benn daraja benn diplôme benn poste bu ëppalee ñeneen ñi fokk mu wan leen ne fii moo fi ne te lu ma neex képp te li leen neex ak reewande total kese laa fiy wane waaw laa fiy wane mu jeex tàkk léegi kon bu dee noonu lañ mel boo nee politicien bi nii la mel nii lañ mel rek lu ñu diggee duñu ko def dama naan la yow seetal sa bopp yow li nga diggee lan moo fi euh, lan nga fi diggee loo xam ne moom moo ma sa am lan nga diggee ña ko diggoon gis ne yow li nga wax dëgg la hein loolu amut kon kay yow amoo loo wax amoo loo wax kon dangaa war a toog fee soit là-bas demal nga defaru ba pare nga ñëw di wax lu professeur bi xar matt du jàngal gaa yi eh, école privée bi publique bi outil beneen fu muy xare matt ci publique bi wala mu jël di la muy jàngal ñële ci lu baax du di jàngale fële di jàngal fii mais de toute façon ña ne ci publique ba wala même ñi ne ci privé bi mu leen di wax ne ci publique bi que yenn documents yi ngir ñu am ko ngir ñu jaay ngir fokk ñu jaay lii professeur d'université bi nga xam ne fascicule yi lay jël di leen jaayee des prix exorbitants te kat mooy programme bi mais loolu noonu yëpp gaa yi jooytu commerçant bi nga xam ne bu bu bu dara xewee mu pénurie affaire bi ngir rek prix yi flambé jóg mu daldi ci am gor bopp gaa yëpp chauffeur si nga xam ne mooy yooyu yépp gaa yi jooy ñun ñuy jooy oustaz si nga xam ne tamit lu leen neex def ah ñenn ñi nga xam ne ragaluñ yàlla ci li ñuy wax faire buzz tax a jóg ak siiw ak ñu naan moo fi ne ak conférencier yi nga xamante ne waxaluñ yàlla mooy yooyu yépp ñuy jooytu fu ne mais lan la mooy ne ñooñu yépp mooy ñu ñu mel rek lañ mel. te nag koo ci gis koo ci gis ñu nettali wax la ay mbiram ne la mooy diw lii lii la xam lii lii la man nga jàpp ne moo fi ne ndekete yóoru dara bu ñëwee rek nga xam ne waa ji ah non gars yi daal léegi saa yi dangay waaru quoi mais ku ñu la xasa wax ne lii la boo ñëwee boo ko fekkee daal nga yaakaar nga xam ne non non non sawaay daal gars yi liñ doon wax ndeke gars yi dañ doon wax kese quoi waa ji xaaju la mel noonu. kuñ fi tudd naan xam-xam bi ni mu réyee bés boo ko jotee wala nga jataay ak moom da ngay mujj rus sax yow waaw dégg ñu naan diw mooy imam sàngam mooy jàngale téere sàngam mooy jàngale xalil fee mooy jàngale laxdari wala mooy jàngale risaala mooy bés boo jataay ak moom wallaahi da ngay rus waaw wala mooy jàngale jumaay sàngam la grande mosquée de sàngam moo fay jàngale grande mosquée de sangam xalaqaat yi moo koy joxe kii moo fi boroom xam-xam ne mooy ubbee boo ñëwee gis ne mënula julli julli ju mat sax julli ju baax joo xam ne tuma nii nag i'tidaal am na ci yow da ngay far fuus dañ naan mais xanaa kay du kii lañ doon wax mais nit ñi lool rawatina dafa gën a takkar naase léegi mais yàgg naa am mu ne euh, yeneen ci bi aleyhi salaam kon buñ ñëwee ci zaydul xayli zaydul xayl yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ah man de amul kenn koo xamante ne nii mas nañu ma wax ci moom ay ngëneel lu dul ne ba ci arab yi ba mu ñëwee de gis naa ne bon en tout cas nañ ko doon waxee demewul noonu ba mu des yow ba mu des Zaydul Xayl Zaydul Xayl nag moom moom moom daanaka moom mais moom c'est que mais un tiers am sax gaa yi waxuñu ko mooy li gaa yi wax ci mbaaxam yépp mais dafa mais dafa dépassé foofu fuuf gaa yi kon gaa yi mënuñ ko woon mesurer hein maa dhukira lii rajulun min al arabi bi fadlin thumma jaa'anii illaa ra'aytuhu duuna maa yuqaalu fii illaa zayd al xayl fa innahu lam yublagh kullu maa bal maa kaana fii mu ne ba mu des zaydul xayl moom ne li nekk ci moom ci mu baax mais liñ ma waxoon ci moom avant ma koy gis mais da jotewul sax jotewul daraam mooy ne mais kii dafa ëpp du ko gis xam ne mais kii ëpp na liñ ko doon wax te gis nga ni ni mel nii euh, bari na am na nit ñu bari ñu mel nii ñoo xam ne nit ñi en fait <laughs> dañ leen doon mën a natt dañ leen doon mën a natt parce que ni ñu mel la buur yàlla da leen di may xam-xam bu fees dell waaye mooy mayu leen ñu siiw defu leen ñu siiw may leen cellete goo xam ne mais ku leen gis en fait li li musulman normal di def lañuy def dañuy dem jàkka bëgg nit ñi sopp lu baax buñ déggee ne xam-xam am na fenn ñu dem buñ déggee ne lii am na nit ñu baax ñuy daje fenn ñu dem mooy loolu nga xam ne un musulman normal loolu la war a def moom noonu lay mel moo tax gars yi duñu ko soupçonné bu ñëwee ci euh, jataayu xam-xam mais day ñëw toog nekkub taalibe comme ñépp kenn ndekete yoo kiy jàngale man na koo jàngal fuuf ëpp na ko sax sëriñ mais mu toog di assidu nag du masa tardé ak yu mel noonu gars yi jàpp ne moom diw mii de moom ci ci ndongo yi la rek xam nga kooku nit ñi bu ñu la koy nga ne mais yéen da a xam diw ñu ne si waa diw waa moom de nit ku baax la mooy boo seetloo ñoom foofu la ñuy yem ay moom de nit ku baax la yaaram la moom de moom jàmbur la moom waa ah, jàmbaar la de. alors que am na ñooy tudd ñeneen am na ñoom ñooy tudd ñeneen boo nee sëriñ diw mu nekk ci borom kaala yu rëy yi ak sant yi nga xam ne moom lañ jàpp ne selon wolof yooyu falaa xam-xam aku cell te kese war a ne ñu naan la kooku kooku mooy xawsu bi kooku moo gën ci kuy dox ci kaw suuf lu ne nga dégg ko mais kooku moo doon maamam boo ko gisee rek gis nga maamam maamam mi ngay dégg ci téereem yéeg yi muy bind yooyu yu am solo yooyu ak mu leer na ne sell tegeeg yooyu boo ko gisee mu ngi mel ni gis nga maamam gis nga yooyu nag ñu lay wax yooyu defal attention bés boo ko gisee déception ngay am déception ngay am waaw boo moyul boo ko gisee càmmoñ lay naane premièrement boo ko gisee boo moyul càmmoñ lay naane mu leer la ne kon kii mais kii lañ doon wax mais déception bi ngay am yow danga naan vraiment gars yi yàq nañ sama journée quoi yàq nañ sama heure bañ ma boole ku mel nii naan ma moo dànn maamam man ma foog ne bu ma ñëwee maamam laa fiy fekk comme que moo ko fi moo mooy maamam comme tel que dafa sell may wax ndekete yoo waa ji xamul ne sax seytaane mooy naa ne lii wala bu ko xamee jëfewu ko mooy naane càmmoñ hein nga gis lu yu teeraa teer boo agsee rek yow jataayam rek boo toogee ngay gis sunna yu bari ñu ray ko bidaa yu bari feeñ ndax fu ñu rayab sunna bidaa bidaa lañ fa dekkil ay bidaa lañ fa dekkil moo tax yooyu yëpp ay déception yu déception ngay waaw kantaa kële nag kiñ naan ah moom da yaaram la waaju baax la kooku bés boo xamee dëgg-dëgg boroom xam-xam nga jataayu moom après yow danga naan mais kii mais kii liñ doon wax ci moom gaa yi xamuñu waa ji ah. yi xamuñu waa ji waaw <laughs> moo tax Seydina Sey Cheikh Abdul Aziz ad-Dabbagh bu Maroc radiyallahu anhu gaa yu bari gaa yi gaa yi mais gaa yi xamuñu ko woon mais xam nga nit ñi duñu yem ci ñàkk laa xam buñ la ñàkkoon a xam sax ku leen laaj wala boog ñu maandu ci say mbir lu ñu wax sax ñu ne waaw mais non seulement du ñu la xam ba pare di la diné di la dénigrer léeg-léeg moo tax ba taalibeem bi Ahmad ibn al-Mubarak ba mu ko gisee ba kii xam dëgg dëgg ni mel dane mais problème bi mooy lan moo tax gars yi duñu vérifier mooy dañuy dégg ñuy wax rek te duñ vérifier wax yooyu est-ce que am na am waaw li ñuy wax ci ñenn ñi ay boroom xam-xam gars di leen dénigrer ah kooku de saay boppam a ko fi tax a toog ak bëgg ak bëgg gis leen ma boo gisee daraawam yooyu muy sol daamineem yooyu dara bëggul dara lu gis leen ma kese moo mais gars yi ngay dégg nit ñi di ko nettali ku ne pour ça pour autant te mën nañu vérifier xam nañ waa ji xam nañ fi mu dëkk mais duñu fa dem te duñu jotaay moom duñu ko déglul dara doyloo lu ñaaw li ñuy wax ci moom loolu nag jullit di def loolu yaa ayyuhal lazina amanu in jaakum fasiqun bi naba'in fatabayyanu te bari na boroom kaala yu ñuy jàpp ne ñooñu ay siqa lañ ay fu ay fusaq lañu de ay faasiq lañu waaw li lay def faasiq bari na fii koo xam ne dañ naan kilifa ami taalibi ab faasiq la de sii mooy gis nga moo ci ci boppam muhaddisuuna yi li tax gaa yi ñi ñi lay classé fee yow ba yow daanaka yow moom bu yoboo boo bul waxati quoi moo gën ci yow parce que nga ñàkk wax moo gën nga wax koo xam ne boo waxee say wax ñu sànni ko ci poubelle bi vraiment nga noppi moo gën wala déet <laughs> waaw mooy gis nga noonu ñuy natte ñu doon natte nit ñi yàlla xam na ne bu gis nga yooyu noonu boo ko tegoon nii di xool di jël par ñi ñu naan ay kilifa diine di teg suñu jamono ji bari ngay éliminer ñu bari ngay éliminer ñu bari ngay éliminer ci liste bi parce que gars yi euh, li ñuy wax en général boo seetloo ba ci biir gan di déception rek ngay am dangay xam ne affaire bi daal gars yi ka ñuy wax wuute nag xanaa waa ji kay keneen lañ ma doon wax ndekete yoo mooma gars yi exagéré rek waaw kanta Zaydul Xayli alayhi salaatu wassalaam nee na kantaa moom ba mu des moom moom moom <laughs> fa innahu lam yublax kullu ma kaana fii moom li ñu ma nettalil jottali ma ko yépp ci li ne ci moom ci giiw mais gaa yi mataluñu ko gaa liñ ci wax dafa des ah loolu loolu law sax ah, li ngandum taggat ri la yii tag manu ko ëpp kaw alayhi salaatu wassalaam ah summa imaam ibn Isxaaq mu ne summa sammaahu rasuulullahi Zayd al-Xayr nee na ginnaaw gi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam tudde ko Zayd al-Xayri Zayd moom yiw mi waaw wa qata'a lahu faydan wa aradiina ma'ahu wa kataba lahu bi dhaalika nee na mu baldi koy utal benn suuf hein bindal ko loo xamante ne pour moom moo ko yilif foofu yépp suuf yi ne côté yooyu yépp côté toy waa toy qabilatu toy foofu yépp mu yilif ko ndax mooy kilifa gi te moom la aleyhi salaatu wassalaam daldi jiital ci kaw ñi nga xamante ne ñooy waa toy léegi nag bi nga xamante ne nii noonu la deme nee na mu bindal ko benn téere benn luy wane ne lii man aleyhi salaatu wasalaam ci man la jóge te mag ko defal moom mii di euh, euh, euh, zaydul xayri mi nga xam ne zaydul xayli lañ ko doon wax mu ne nag bi nga xam ne nag fa xaraja min indi rasulillahi sallallahu ila qawmi ci la génne jóge ci alayhi salaatu wasalaam di dellu ci ñoñam bi muy dellu ànd ak délégation waa toy mu ne fa qaala rasulullah yonent mi alayhi ne in yanju zaydun min xumal madinati fa innahu yonent bi alayhi salaatu salaam ne ah bi muy dem mu ne de Zayd de bu bu muccee ci xumal Medina mooy jàngoro wopp ji doon dal nit ñi bu ñëwee Medina ñi nga xam ne étranger lañ te dëkkuñu fa nga xam ne ngelaw lee leen di dugg feebar dal leen muy feebar bu garaaw boo xamante ne nii fattaaka la day c'est mortel feebar la boo xam ne c'est mortel bi nga xamante ne nii euh, moom ci la génn yeneen timale saab-saab ne ah bu dee ne de feebar boobu dalu ko de ah, kon de noonu la mooy moom la doon tiit affaire boobu dal ko da ko doon tiital mbir moomee mbir moom moom la ko doon tuut tiital mu génn jóge ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mooy lo li ko doon tiital mooy feebar boobu parce que waxoon nañ la moo moo moom moo ngelaw loolu xumal madina moo faat ci la euh, waajuru yonent bi aleyhi salaatu wu góor ak wu jigéen daal di génne àddina bañ fa jaaree bañu fa jaaree ci lañu génn àddina ci affaire boobale ci loolu la nga xam ne mooy feebar boobale di xumal Medina bañ fa jaaree ci la leen faat ci looloo leen faat <coughs> waaw parce que ngelaw loolu la ngelaw loolu la moom euh, léegi loolu nag la doon wax ne ah inna jaa in yanju zaydun min xumal madina fa innahu ah moom de bu zayd de bu daldi eh, eh, muccee ci lii de kon de lool la waaye ah léegi nag mu daldi dem fa lamma ntaha min baladi najd ila ma'in min miyaahi yuqaalu lahu farda asaabathu alxumaa biha famaat mu ne bi nga xamante ne a ci la jóge ci yonent mi alayhi salaatu di dem ba àgg Najd ba àgg Najd ah benn dëkk fa Najd ci benn ndox benn oasis boo xam ne foofu la ca oasis waa Najd yi bu ñu naan Farda hein fa génne àddina moom Seydina Zaydul Xayri hein bi nga xamante ne nag ci la yëg ne ci la yëg ne day génn àddina ah nee ci la wax ne amurtaxilun qawmu lmashaariqi gudwatan wa atruku fi baytin bi fardati munjadi ala ruba yawmin law maridtu la aadani awaidu man lam yubri minhunna yajhadu mu wax bayit yoo yële bi nga xam ne ci la dem bay nga xam ne yëg ne nag aa ah, moom zeydul xaylikat day faatu mu ne amurtaxilun qawmul mashaariqi ghadwatun wa atruku wa utraku fi baytin bi fardati munjadi mooy muy eh, jooy di woo li nga xamante ne mooy lu fait fii muy génne àddina ci bërëb bii di farda ci waa najd fi lañ koy bàyyi nit ñi dem qawmul mashaariqi ndax yéen dangeen di dem ci ngoon gi ngeen dem xëy dem boo xëy dem bàyyi ñan ñu bàyyi ma foo xamante ne nii mooy fii bi fardate munjadi bokk ci mooy kiiwu waa najd bi kiiwu fii nii ci najd nga xam ne sama àpp fii la yem waaw àpp fii la yem alaa rubba yawmin aka neexoon bés boo xamante ne nii alaa woonaa bés boo xam ne law maritu la aada nii bu doon de samay mbokk la wala fa ma newoon de bu ma fa feebaroon dinañ ma dig dinañ dinañu ñëw daal di may seet si ay nit dinañ ñëw daal di may seet si ñoo xamante ne nii ah, mooy ne fii nii dafa dafa tumurànke waaw xam nga faatu faatu tumuraanke bokk na ci façon faatu yi nga xamante ne nii mooy yi gën a metti waaw faatu foo xam ne cog yow yowum kenn nga walla bokk newoo ci sa biiri ñoñ loolu daa bokk ci façon faatu yi nga xamante ne nii dañ ci muslu ci borom bi subhaanahu wa taala amoo benn kenn ku la taxaw ci mbokku jullit ñi loolu la nag ak même simple le fait rek nga faatu foo xamante ne nii yow après foo fële mooy tumuranke nga fa loolu daa bokk yi nga xamante ni façon faatu yi nga xamante ne yu metti la voilà ah, léegi loolu la il imaam ibn Isaaq loolu la wax waaye euh, <laughs> li Imru doon wax moom it ba mu demee mu leer ko ne dañ koy faat Imrul Qays ca génnam boo bale mu génnoon naan day fexe ji ngir dajale ngir jël revanche yu baayam bañ ko ko tàggee mu naan al yawma xamrun wa ghadan amr tey moom ñu ngi ci xamru ji waaw bàyyi leen ma ci xamru ji tey wa te bu subaa nag amrun mooy mbir mi ci lañuy door a toppatoowe suñu baay mi nga xamante ne di nee nañ ma waat nañ mu dem mu leer na ko si fini gaa yi nag dañ koy faat naan a saaxi saaxi lan la waxati xalilaya xalilaya inna garibun hahuna wa kullu garibin lil garabati yunsabu naa sama ñaari àndandoo sama ñaari xarit inna ñun kat gharibun haahuna ay ghuraba lañu de fii ñu ne te nag ku tumuranke ku ne liñ koy askanalee mooy ak tumuranke moom imru loolu la doon jooy ibnul qays mooy fu deewu boo xam ne euh, lu lu lu fu tumuranke mu ne nag falam maa maata ba mu faatoo nag amadat imraatuhu ila ma kaana min kutubihi allati quti'a lahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne bi nga xam ne nag ci la génn àddina soxnaam ni mu def dafa jël kayit yi nga xam ne ci la ko yonent bi alei satu salaam luy wan mooy nekk seen kilifa suuf yi moom la ko bàyyil moo koy jiite mu jël téere yooyu yépp kayit yoo yële daal di koy lakk ci safara moom loolu la mooy riwaa imaam ibn al imaam imaam lii la nettali kon da gis ne kon Zaydul Xayli selon nettali bi kañ la génnaa dina ci dund ko aleyhi salaatu wassalaam bi waa wafdu Tay délégation Tay yi ñëwee hein waaye loolu nag ñépp d'accorduñ ci am nañu ne déedéet Zaydul Xayli mii Zaydul Xayli mii daldi nay dund lu gën a gudd waaw am na ñu ne dund na ba jamonoy Seydina Siddiq loolu day wone ne kon dund na ginnaaw yonent mi aleyhi salaatu wassalaam loolu it ah <coughs> loolu wax la loolu wax la waaye nag wallahu taala alam aya dalika kaan waaw aya dalika kaan waaw kon nag <coughs> buur yàlla daal moo xam dëgg-dëgg moom nii seydina Zayd ibn al-Xayl ku rafet la woon nag ku taaru la woon waaw ku amoon jëmm la te taaru woon euh, kañ la gaañu nag loolu mooy wax ji num ci man di deme daal kaana min saxaabati rasulillahi alayhi salaatu wassalaam wa radiyallahu taala an sayyidina zayd alxayri ibn muhalhil ibn zayd ibn munhib ibn abdi rudaa ibn al-Mukhtalis ibn Thuwab ibn Kinaana ibn Maalik ibn Naabil ibn Amr ibn Ghawth ibn Tayyi wa ardaahu an abiihi wa ja'ala a'aaliya al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu